وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال amma haadihi daaru fa daaru shuhadaa rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala wa huwa ba'dun min hadiisin tawiilin fiihi anwaa'un minal ilm sayaatii fii baabi tahriimil kadhib inshaa Allahu ta'aala kon al imaam al haafiz nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci chapitre bi ñu ne woon di wax ci ngëneelu jihaad muy chapitre bi nga xam ne mooy deux ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujj woon gis te kese lañ gisoon mu doon xadis mille trois cent mille trois cent euh, dix-sept mu ne woon wa anhu te mooy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam mi mu jëlee woon xadiis yi jiitu woon radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ghaaba anni Anas ibn Nadr radiyallahu anhu an qitaali Badrin faqaala yaa rasuulallah ba ni mu jeexee walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer xadiis 1318 mu ne wa an Samurata mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Samura euh, rek la wax mooy ibn Jundub radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ra'aytu laylata rajulayni atayaani mu ne damaa gis wooy ci gént lay wax ci guddi yi ñaari góor yoo xam dañ ma dëkkal fa sa'ida bi shajara ñu yéeg ak man ci benn garab waaw ah ñu yéeg ba ca kaw njomboxtalu garab ga fa adxalaani daaran way après ñu dugal ma benn kër goo xam ne benn pale boo xam ne benn njëndi boo xam ne hiya moom ahsanu wa afdal moo gën a rafet te moo gën a moo ëpp ngëneel moo gën a baax lam ara qattu man yonent way saa saa masumaa gis villa ab dëkkuwaay ahsana minha bu daq bi ma gis ci gént gi bi ma ñaar ñii daal di introduire daal ma fay dugal xaalaa ba ñu ma dugalee ba pare ñu tekki ne amma hadi hadihi daar ñu ne ma kantaa gis nga kër gee nga gis mooy bi nga gis nii kër gii nii nga gis nii nii nii bii ñu la dugal nii ki kër gii nga dugg nii yow yonent saa sana ah villa bi palais bi njindi bu garaaw bi fa daaru shuhada mooy këru ñi nga xam ne ñoo faatu ci toolu xarate la tax mu ne xadis bi rawahu soloo na ko al-Bukhari di al imam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba wala Bardizba bu la neex bu la ci neex tànn sa bu la neex la <laughs> Bazdizba am na am nañu ne Bardizba la al Bukhari amirul mu'minin rahimahullah mu ne wa huwa ta xadis bii nii lii ma la mosal tuuti baadul lenn kese la min xadisin tawil ci xadis bu gudd gudd gudd gudd nekk na ca xadis bu gudd gudd boobee anwaa'un ay xeet min al ilmi ci ay xam-xam sa yati dina dikk fii baabi tahrimil kadibi ci bunt bi nga xamante ne maa ngi koy def ci sama téere bii di Riyaad bi bul yàkkam ci mu ngi ñëw ci kanam di wax foofu mooy kitaabul manhiyaat téere bi nga xam ne day wax yi nga xam ne dañ ko xaraamal waaw waaw allahu akbar ku yaakaar ne moom affaire yi sawaay euh, teewlu nit ñi sell ni fen dalee na sori bokk na ci la nga xam dafa contradictoire ak bokk nit ku sell nga nekk ab kàcckat ab narkat waaw téere boobu nag mu ngi ñëw ci kanam imaam foofu lu koy indi mais ñëwagul léegi moo tax mooy kitaabul umuur al manhiyi anha téere bi wax ci mbir yi nga xam dañ koo tere loolu nag mu ne dina ñëw kon ci bunt bu nga xam ne taxriim yi ba nga xam ne yañ tere rek di wax taxriim xaraamalu alkadi bi mooy explication waaw xaraamal bu ñu xaraamal explication fay foog naa ne loolu explication <laughs> explication xam nga lan la loolu yaa ngi foog peut-être dama ko yëg gi di wax <laughs> waaw buñ la nee sawaay moom day expliquer moom waaw <laughs> mooy mooy day kadibu waaw mooy day nar rek waaw mooy day day paccal li moom waaw yooyu yépp façon <laughs> buñ la nee sawaay day paccal li moom wala sawaay ah day expliquer wala day narab c'est la même waaw <laughs> waaw léegi kon xadiis baa ngi noonu dina ñëw foofee ci nga xam ne fa la ñuy tara xaraamale téere bay wax buntu bay wax sabit bay wax tere buñ xaraamal nar insha allahu taala ndeem soob na suñu borom tabaaraka wa taala ñu ni tam ñoo xaalis suñuy wax ne dina ñëw foofee insha allahu taala xadiis boobu nag fi muy ñëwaan mooy xadiis mille cinq cent quarante six wax nañ la bunt bi mu nekk ci biir ci téere bi waaye mooy chapitre bi nga xam ne mooy chapitre deux cent soixante ñun ñu trente-quatre deux cent trente-quatre kon des na deux cent soixante foofu la ko indi baabu tahrimil bi hadith mille cinq cent quarante-sept kono quarante-six mu ne waan Samura ibn Jundub radiyallahu anhu bu boobaa nag hadith la boo xam ne ay page yi page la waaw ay page yi page la tellement dafa gudd waaw mooy hadith la boo xam ne ñun duñ taw di ko jàng comme hadithu Ka'b ibn Malik bu bii sax imaane moo ëpp bu wax Seydina Ka'b ibn Malik bi bii ko gën a gudd waaw yaa ngi koy fàttaliku bañ gisoon ba muy nettali affaire Xaybar ak yooyu non ma naan Xaybar ah, ghazwatu Tabuk ak le fait que demul woon nag nangam na mu gudde woon xam nga yu mel noonu doo ñëw di ko jàng lépp sinon jàng bi rek hadith bi buñ toogoon doon ko jàng rek mën nañu jëlal dix minutes ngir wala lu ko ëpp kon moo tax xam nga ne nekk ñu di jàng lool dinañ ko wax topp ko baat far baat insha allahu taala kon foofu la ko al imaamu Nawawi hadis bii kon lenn rek la ci indi waaye nee dina ko indi foofu fee ci guddaayam e, foofu la insha allahu tabaraka wa taala kon na ne rawahu al léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ko solo ñu ne la déedéet hadis bii de sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal na koy solo ak taalibe ki nga mooy imaam at-Tirmidhi bon imaam Muslim am na lu mu indi ci kaw kaw kanamu hadis bi mooy ci guddaayu hadis mais pas li fii côté bii moom ñoom solo ki imaam Muslim sorowu parce que imaam Muslim hadis bi ni mu guddee comme bi muy wax ne dina ñëw ci baabu tahriimil kadhib bi moom lenn rek la ci indi ci mu ne an Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa sallaa as-subha aqbala alayhim bi wajhihi fa qaala hal ra'aa ahadun minkum al-baariha ru'yaa voilà te lii am na lees ci waxoon ci wàllu dañuy gis kitaabu li jëm ci wàllu gént yeeg yooyu imaam Muslim loolu la ci indi mais sinon bu dee côté bii nga xam ne moom la imaam an-Nawawi indi fii mooy imaam Muslim indiwul côté boobee naka noonu al-imaam Abu Iisa Muhammad ibn Isa moom itam indiwul côté boobee imaam Ahmad daal moo indi bu boobaa dañ naan lii nii imaam Ahmad ak al imaam ak taalibeem bi euh, al Bukhari rahmatullah alayhi maa ñoo ko imaam Ahmad euh, benn bi la indi mu gudd comme bu imaamul Bukhari bi ci awwalu musnadil basariyin wa min hadiisi Samurata ibn Jundub an nabi sallallahu alayhi wa moo mu indi ko comme ni ko imaamul Buxaari taalibe bi indi mais bu imaamul yi bi moo gën a gudd après kon al imaamul Buxaari léegi moom dañuy wax nag ñun côté bi nga xam ne moo ñu ci kiiwal quoi euh, parce que euh, indi na ko ci ay bërëb yu bari mais da cee dagg lim ko soxal euh, léegi nag bii nag. kitaabul jihaad wa siyar la ko indi kaddu yi baabu darajaati mujaahidiina fi sabilillah al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah no al haafiz Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ne kitaabul jihaadi wa siyar baabu darajaatil mujaahidiin fi sabiilillah mu ne haddasanaa Muusaa mu ne nettali Muusaa di al-Haafizu at-Tabuuzaki muy Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari wa at-Tabuuzaki Abu Salama al-Basri al-Haafizu rahimahullah génn àddina la 223 mu ne 226 alhamdulillah wallahu ta'aala a'lam mu ne haddasanaa Jariir mu ne ki ñu nettali mooy Jariir di Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah al-Azdi al-Ataki wa am ñu ne Jahdami Abu Nadr al-Basri rahimahullah mooy uh, uh, waajur Wahb ibn Jarir mu siiw mi ah, rahimahullahu ta'ala génn àddina la 170 uh, rahmatullahi alayhi hmm? moom Jarir hmm? mu ne qaala mu ne haddathana Abu Raja' mu nekk ñu nettali mooy Abu Raja di Imran ibn Milhan al-Utaridi mooy Abu Raja al-Utaridi al-Basri yu génn àddina cent cinq am na ay wuute am na wax ba cent dix-sept wallahu ta'ala a'lam an Samurata mu jël ko ci Samura di Samura ibn Jundub ibn Hilal ibn Jurayj ibn Murra ibn Hazm ibn Amr ibn Jabir ibn Dhi Rayashin al-Fasari Abu Sa'id rahimahullah ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Sulayman al-Fasari al-Basri génn àddina fin cinquante année cinquante neuf am ñu ne cinquante huit am ñu ne cinquante neuf am ñu ne soixante wallahu ta'ala a'lam annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an Samura annahu qala am Samura qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu laylata rajulayni atayaani fasa'idaa biya ash-shajara fa-adkhalaanii daaran hiya ahsanu wa afdal lam ara qattu ahsana minhaa qaala amma haadihi fa-daaru shuhadaa voilà lii la fii nii la ko al-imaamu kii an eh, eh, an-Nawawi rahimahullah eh, daldi daal di indee voilà kon noonu la ko al imaamul Buxaari indee fii ci gàttal waaye li imaam wax guddaay bi insha allah euh, bu àggee foofu dinañ ci dina euh, taxaw insha allahu tabaraka wa taala kon léegi ginnaaw lii mooy ana lëkkaale mag suñu buntu bi ngay xam ne day wax ci ngëneelu euh, mooy fadlul jihaad yi ngëneelu jihaad dañ naan la bokk na ci seen ngëneel kon ñoom borom bi da leen a waajalal kër goo xam ne ca àjjana yoo xamante ne yeneent bay saasaan ci boppam yonent saasaan yàgg naa gis ay mbir yu ko boroom bi di wuññil bu la nee masumaa gis kër palais villa bu rafete noonu mooy kon kër ga wallahi taaru na waaw non oh, kër ga taaru na quoi ñu ne lii mooy këru suhadaa yi bokku nag te dinañ ko gis ci hadis bu gudd bi Imaamu Nawawi di wax foofu am na kër yu njëkk a gis yoo xam ne mooy jullit ñi lii mooy seen kër biir àjjana après ñu gis bu gën a tee rafet ñu ne ko nag bii yoo neen boobu nag wan ko sax moom këram moom yeneen tubaab saa saa am ne kaw sa kër ngi nii. mu ne ah waa tee ma cee dugg woon ñu ne ko déedéet mënagoo ci dugg parce que yow yaa ngi dund ba léegi bala nga ci dugg foofu nga génn àddina ba pare voilà kon loolu yëpp pour wax ne kon gëneel gi nga xam ne moom la. Euh, fadlul jihaad yi mooy ku faatu ci toolu xare la yàlla tax borom bi waajalal na la kër goo xam ne yonent way saa saa nee na ba mu ko gisee ah lam ara qattu ahsana minha masumaa gis kër bu nu gën a rafete pale bu gën a rafete àjjana bu nu gën a rafete sama ñaari malaaka yooyu àndoon ak man nag yonent saa salaam mooy moom laa rajulay ni ñooñ ay malaaka lañu woon <laughs> Jibril ak Seydina Mikaayil la woon <laughs> ñoo ci gént gi ñoo ko noon nañ dem bu nee kii ñu ne ko intalik intalik bu yoon saa salam bu gisee lu graw parce que hadis bi bu graw la mooy ci lay gisee waajooju doon feey ci ndox moo xam ne ndox mu xonq cur la comme deret am na yenn yu ne deret am ñu ne day niroog deret bu feeyee ba ñëw benn waaye di ko xaar ci tafis gi ci riir bi bu ñëwee mu jël ubbi gémmiñ gi jël ay xeer yu bari rokkos ko ci biir gémmiñ gi duy ko waaye jël xeer yu bari gé ubbi wa génnañu waa ji dugal ci ay xeer yu bari bàyyi ko mu dem waa bu demaatee ba kii ñëwaat ak waa ja doon gis ñuy toj bopp bi tël ji day jëlub xeer day am malaaka la da ba mu jege bu xeer bi nit ku rës bopp bi toj bu tojee ba ubbeeku xeer bi dali fee bu xeer bi dalee fee balaa muy jël xeer beeg kii bopp bi defarwaat mu jëlaat rimbat ko tël noonu waa ji noonu lañ koy mbugal di ko mbugal ba ila ma sha allah loolu dinañ ko gis ci hadith bi muy wax noonu ci baabu tahrim al bi jarul nit yi yàkkamti kon lii day wane vraiment gëneel bi nga xam ne euh, mooy euh, euh, mooy àjjana bi gën quoi waaw waaw akbar kene mooy masula gis àjjana bu gën gaa rafet bu gën a baax moom mooy këru shuhadaa yi loolu nag wax nañu la façon këru yonent yi ñoo gën a foor loolu si seulement siddiquna yi ñoom ñoo gën a foor la waaye dañ lay wax ne par rapport ak yeneen musulman yi li nga xamante ne ñoom noonu lañ leen rawe daa nekk loo xam ne gap bi quand même une très grande différence quand boo xam ne moo am diggante récompense pay gi nga xam ne moom la euh, kii yi euh, amatul muslimin nag ñi nga xam ne sax góorgóorlu nañu di am ak li nga xamante ne nii nag loolu moom à vrai sax ñi nga xam ne ñoom la euh, ñoo koy am mooy ñi nga xam ne euh, ñooy ñii di martyr yi nga xam ne shuhada yi kon al imaamu loolu la indil di ñu wan lëkkaaleem ak suñu bunt bi suuf ko am na beneen lëkkaale boo xam ne bu ci am la ci hadis bii nga xam ne moom la ñu nekk. lëkkaale non ginnaaw lëkkaale bi mooy yeneen jàngat mooy yii nii gént la woon te dinañ gis bu ñuy gis xadiis bale boo amaana nañ bàyyi ba foofu après ñu gin cee taxaw foofu yonent Seydina Samura radiyallahu anhu dina leeral lu tax yonent saa salaam loo xam ne da ko baaxoon di def la waaw mooy loo xam ne sunnaam la woon doon laaj saxaabaam yi radiyallahu anhum di laaj saxaabaam yi radiyallahu anhum ñu ko leen ndax am na ku gént voilà biig am na ku gént biig waaw loolu muy ngëneel muy importance nga xam ne ash-shari'u alayhi salaam moom la joxoon li nga xamante ne nii mooy gént quand même da koo joxoon importance moo tax du lu ndaw mais tamit du loo xam ne dañ koy ubbi façon charlatan yi nga xamante ne nii ñoom la nga xam ña nga xam ne dara toppule lu dul ñeme yàlla ñu commencé di gisal seen bët yi loo xam ne gisuñu ko gisu ko te taw gisoon nañ inna a'zamal firaq waaw mooy bokk na bàkkaar ak duur nar wi gën a rëy mooy nit ki muy gisal bay bëtam loo xam ne gisu ko loolu mooy lan mooy fee sawaay lay ñëw naan ah moom moo gént lii gént na sëriñ diw gént na wàllu yu sàngam gént na yeneen ko masha Allah masha Allah wax sëñ bi nan ngay def man yeneen saa sallam rek laa bëgg gént man manuma fexe ba daal di koy gént muy yow ko waaye sawaay loolu lépp ndekete yooyu yëpp ay nari neen ay nari neen loolu lépp ndeke nari neen la waa ji day expliquer comme <laughs> ni ñu waxoon daa nekk koo xam ne day paccal limon wallahu ta'ala a'lam kon al imam al hafiz Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi ci beneen hadith boo xam ne moom la ci teg voilà muy hadis mille trois cent mille trois cent dix-neuf la ci al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah daal di def ah cëm léegi nag mu ñëwataal ñu ñu wax yi hadis yoo xamante ne nii ah, ci wàllu ghazwatu Badr nag lay waxaat Allah Allah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi waaw loolu la alxuraan wax dënn yi dënn yi nga xam ne ñoom la asamaan si borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne loolu lépp di wane kàttanu sañ-sañu man manu borom bi tabaaraka wa ñoom noonu lañuy def muy loolu xam ne loolu lu am am solo la waaw ar-ra'd waaw mooy dënnu kon euh, euh, kon léegi kon ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy ghazwatu ghazwatu badrin ghazwatu badrin li nga xam ne mooy ghazwatu badrin allah al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne